أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seydina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci la onze fukkeelu at mi ak benn ci gàddaay yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu ne woon fi maradihi sallallahu alayhi wa sallam alladi tawaffaahu allahu fii feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina ci njaalbeenu rabiul awwal wala jeexitu safar ah, gisoon nañu ñu ngi woon ci yowmul xamiis alxames gu mujjuk aleyhi salaatu wassalaam ci kaw suuf feebar bi tar lool comme ni ko mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma daal di nettalee comme ko gise ci jataay yii nii yépp yi weesu muy xadis boobu nga xam ne muttafaqun alayhi la wa qad rawaahu al imaamu ahmad wa kadhalika al imaam abu daawud as-sijistaaniyu rahmatullahi ala al jamii jeexaloon nañu xadiis bi tey ñu waroon a ñëw nag ci yenn euh, ñoo xamante ne nii ñenn ñoo xam ne dañuy wax ci xadiis bi di ci jam saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam rawatina seydina Umar ibn al ak ñi àndoon ak moom ci abi boobale mooy bi nga xam ne ci la sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma daal di nettalee bi mu ne tuuni bil katifi wad dawaa awil lawxi wad dawaa aktub lakum kitaaban lan tadillu ba'di abada bi mu nee moom aleyhi salaatu wassalaam wax mbooloo mi ko seetsi woon ci saxaaba yi radiyallahu anhum indil ma mbagg mi ndax dañ ci doon bind muy mbagg mu palaa boobu beneen bi awil lawx walla àlluwa gi wadda waa ak lànkar wala daa bu ko defee aktub lakum ma bindal leen kitaaban bataaxal téere boo xam këyit goo xam ne du livre nag mooy lu bind rek ci benn këyit euh, loo xam ne lan tadillu du ngeen sànku baax di sama gannaaw abadan ba faw mu ne fa danazaa fatanaazawu fa minhum man yaquul qarribuu lah qarribuuhu lah wa minhum man yaquulu laa ci yeneen riwaaye yi ñenn ñi ne indil nañ ko ko indil ñeneen ñi ne déedéet te ñu woon déedéet mooy kuréel boobu bokkoon na ci seydna Umar radiyallahu anhu mawlaana ibn mu ne wa qaala Umaru seydna umar radiallahu anhu mu a inna rasula sallallahu alayhi wasallam qad galabahu alwaja mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wasallama daf koo not alwajau li nga xam ne mooy feebar bii kon noppal xasbunaa kitaabullah doy nañu téere bi yàlla bi ñu nekk fay wax fa lamma aktharul lagwa wal laghat qaala quumu bañ baree coow leeg wax jeeg baat baat yu kawe yi mën a leen jóg leen waaye laata muy jóg gis nañ ko ci riwaaye Sa'id ibn Jubayr raxmatullah alayhi dane da'uni bañ demee ñu naan istahajar istafhimu day na foog ne yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi liy dal feebar mu dem way feebar ji mu dem ba mu metti ci moom ba muy wax wax yoo xam ne kontul duñ ci bàyyi xel ngeen foog ne looloo ko dal laaj leen ko li mu wax kay leer na ay woon dil leen ko mbir mi kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ koy laayoon mu ne da'uni bàyyi leen ma sax ndax li ma nekk moo gën ne leen nag usikum bi thalath kaay nag man dénk ma dénk leen ñetti mbir comme ni ñu ko gise woon mu dénk leen ci axrijul mushrikiin min jaziratil arab génn leen mushrikuuna yi ci jaziratul arab waaye mu ne wa ajiizul wafda bi naxwi ma kuntu ujiizuhum délégation yi fiy ñëw dee leen leen neexal di leen joxi cadeau comme ni nga xam ne noonu laa ko lu mel ni comme na ma ko doon defee waaw ñetteel bi nag dees koo fàtte ñetteel bi dees koo fàtte léegi nag euh, lii nag siit yi dañ cee wax ci xadiis bi di di di di dal ki nga xam ne mooy Seydina Umar ibn al ak saxaaba yi radiyallahu anhum ke képp koo xam ne ñoom bokkuñ ci ñu jàpp ne ñii ñoom ñoom ñoo kay ñii ñoo baax nag ci ñu yonent bi alayhi salaam yar en dehors ahlu waa ahlu bayt ak ñenn ñi nga xam ne bokk nañoo ñoom ay gisin yu bari yoo xam ne daanaka ñoo koy bokk lu dul ñooñu ñeneen ñépp ñu dal leen rawatina Seydina Omar eh, loolu nag dañuy ànd ak li boroom takmilatu fatxil mulhim bind muy téere bu ama ama am solo takmilatu fatxil mulhim muy taalifu Muhammad al-Cheikh Muhammad Taqi al-Usmaani raxmatullaahi alayhi moom téere bu ama ama am solo la e, moom téere bi ba ma ko gëjee xool <laughs> c'était bu ma juumul la dernière fois c'était en 2011 mais am solo la def en fait parce que bon dafa am dafa am fathul mulhim ci sharxu saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj boroom nag àggalewu ko da koo def après àggalewu ko eh, muy al yi ñoom ñëpp al-Usmaani ñoom ñaar ñëpp al-Usmaani yi lañ ci ci boroom xam-xamu Inde yi lañ buñ nee Inde nag pa mooy eh, Hind Pakistan Pakistan ak yooyu noonu moom la ñuy wax waaw ñoom mooy ci boroom xam-xam yooyu <laughs> eh, ak bari boroom xam-xam laa ilaa gis ne eh, kii nu mu tudd al muba fuur yi ah ak ñoom eh, kii ak Shah ad-Dahlawi ak ñooñu mooy boroom shara saxiixu eh, ki eh, jaamiu tirmidi hein eh? ak ñoom ad-Dahlawi ak ñooñ ah akbar moom mii nag ci ñooñ la al cheikh Muhammad Taqi al Usmaani al Hindi ah ci takmilatu Fathil Mulhim bi sharxi saxiixi imaamu Muslim ibn al Hajjaaj waaw moom nag contemporain la ah. <laughs> waaw dafa wax ci wàllu yi lu ama am solo yoo xamante ne ni lenn li muy wax eh, gis nañu ko gis nañu ko leneen li am na yoo xam ne gisuñu ko yenn yi nekkul lu dul day day day day day day day gina day mooy yi ñu waxoon dinañ ko fi déggaat waaye eh, loo yooyu noonu dinañ eh, buñ ci àggee dinañ xool di ñuy def ngir mu gaaw waaw parce que téere bu am solo la Fathul Mulhim bi eh, ak takmila bi bu ama am solo la waaw ama ama am solo ngo léegi léegi nag ñu ñëw ci affaire bi ana moom lan la lan la wax ci côté bii dane kon acheikh mohammad taqiyu al uthmani al hindi rahmatullahi alayhi mu ne Uh, waqad ta'anat ash-shi'atu ar-rafida min ajli hadha al-hadith fi as-sahabati radiyallahu anhum wa la fi sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi wujuhin muta'addida te boo seetloo ñoom dañoo am lu ñu ràññeeku loo xam ne danga koy seetlu <laughs> mooy boo gisee téere yu bari ñenn Euh, c'est pas ñëpp mais ñoom euh, comme ay Seydina yi ñoom dañ koy bind ñoom waaw <laughs> ñoom dañ koy bind par exemple léegi ci yenn téere yi ñoo rek xaala Abu Bakr xaala Omar wala yu mel noonu ñoom bu dee ñoom ñii seetlu naa ne en général surtout moom mii moom day bind Seydina bi <laughs> waaw <laughs> mu ne waxat mooy du man ñun noonu la ñuy waxe mooy même bu amul lool dañ ko koy dañ koy wax waaw dañu ciy boole Seydina waaw waaye ñoom nag dañ koy bind ñoom <laughs> mu ne waqad ta'anati shi'atu rafidatu min ajli hadha alxadith fi saxaabati radiyallahu anhum wala siyama fi sayyidina Umar ibn al-Khattab bi wujuhin radiyallahu anhu bi wujuhin muta'addida mu ne waqad ta'anat jam na di dugg ar ashi'atu rafida chiites yi nga xam ne ñooy ar rafida mooy ñi nga xam ne ñooy les duodécimains <laughs> waaw mooy yëpp ëpp léegi rek ci monde bi moom laa la waxoon ñoo nekk euh, boo déggee ñu naan rawafida yi ñoom la waaw rawafid yeeg rafida benn la ñoom lañ ci jublu muy les chiites duodécimains bokkul ak zaydiya yeeg yooyu waxoon naa la chiites yi dañoo bari ay branche ay ismaïli yiw na yeeg mais ñi ñoo gën a siiw te ñoo ëpp léegi fuuf muy les duodécimains te ñoo nekk Iran ñoo nekk euh, Irak ñoo nekk euh, biladu Sham ay Liban ay fi fi fi ngay dégg yëpp Sénégal tamit même chose ñoom la ah, mu ne ñoom dañuy dañuy dalal ci saxaaba yi radiyallahu anhum di leen dugg di leen jam ndax xadiis bi mooy ñoom bi muy saraa xadiis bi ci saxiix Muslim takmilatu fahmil fathil mulhim ah, mu ne bi wujuhin mutaaddida ci ay wàll yu bari bi ñu njëkk ñu ne lii la ñuy jame saxaaba yi rawatina sayyidina Umar radiyallahu anhu premièrement inna Umara ñu ne inna Umar wa inna sayyidina Umar radiyallahu anhu wa man waafaqahu min as-saxaabati xaalafu amra rasulillah sallallahu alayhi wa sallam haythu amarahum bi an ya'tu bil lawhi wad dawa fa abaw alayhi dalik première ngo ñu ne première li ñuy jamee Seydina Omar ak saxaaba yi àndoon ak moom radiyallahu anhum wal iyaadu ci ñoom seen jam yi ñuy wax te loolu yenn yi sax leeral nañ ko pare mais nañ topp rek li mu wax amaana ñu wax lépp amaana yenn yi dañ koy sute ndax waxoon nañu mu ne ñoom dañ ne parce que Seydina Omar ak ñi àndoon ak ñoom ci saxaaba yi keroog ba ne woon bu ñu indi affaire bi dañ ne ñoom dañoo wuteeg ndigalu yonent bi alayhi salaam ba mu leen digalee ne leen indil leen ma àlluwaat daa ma bindal leen ñu bañ ne biñ indiwuñu waaw xam nga ñoom noonu lañ ko présenté mooy dañ ne ko defuñu fenn ñoom dañoo mooy ndigalu yonent bi alayhi salaam xam nga euh, ñun heureusement ba jàll nañ ci affaire bi xam nañ ne. koo déggati ku déglu lool déggati ko wax lool nga xam ne kii waxul dëgg ni mu présenté mbir mi du dëgg waaw benn bi ci tegu ñu ne innahum ñu ne liñ leen di jame innahum qad mana'u radiyallahu al ummata al muslimata haqqaha fa inna fa inna al kitaaba alladhi kaana sallallahu alayhi wa sallam yuridu kitaabatahu innama kaana li wiqaayati al ummati an ad waqad addaa adamu kitaabatihi ila ixtilaafin kasiirin waqaa fi muxtalifi tawaa'if fi muxtalifi fi muxtalifi tawaa'if al-umma wa jamii'u dhaalika yarji'u sababuhu ilaa ilaa man imtana'a min al-kitaaba ñu ne deuxième mi ñu leen di jamee lii la mooy ñoom ñooñu bañoon dañoo xañ xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xeetu julli ñi àqam ndax téere boobu mooy waxtaaxaral boobu kat yonent bi aleyhi salaatu salaam bind mbir la woon boo xam ne ngir fegal ngir protégé xeet wi ci cànkute ñàkk koo bind gañ ga ga mujj xew nag moo créé boo gisee foo gis ñaari jullit yu wute rek xamal ne ci foofu lu jóge waaw waqadi waqadi adda adamul kitaabati yi ñàkk koo bind ila xilaafi kasiirin boo indi wute yu bari yu xew waqa fi mukhtalifi tawaif al umma boo gisee pàcc yu bari kuréel yu bari ci xeet yu wuute ah pour ñoom kon léegi li ñu naan schisme daa fii chiite waa ahlu sunna ne fii biir schisme sax eh, wuute ya fa am biir ahlu sunna wuute ya fa am ak yeneen lu xew feneen rek ak jullit ñi seen ensemble seen wuute yi ah ñu ne loolu lépp mu ngi jóge ci ñàkk ñàkk bind gii ñu tax ba binduñu ko te loolu lépp nag day dellu ci sababu sababu seen wute yooyu mooy wute boo fi gis ilaa yawmi diin rek ci lii lañu xamal ne la ko waral sababam wa jami'u dhalika wuute yooyu yépp day dellu ilaa sababi sababam ilaa manim tana min al kitaaba ka nga xam ne walla ña nga xam ne ñoom ñoo fexe woon ba tere ne eh, kenn kenn du ko fi kenn waaye du fi du ko fi binde waaw mbir mi ci ñoom lay dellu loolu beneen wax la beneen lu ñuy dugge nee nañu walla iyaadu saxaaba yi rawatina Seydina uh, Umar radiyallahu anhu ci xali ci xew-xew bi ñu ne innahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yuridu an yaktuba al xilaafata li Ali radiyallahu anhu li daalika ta'arrada Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa mana'ahu an dhalika li taslit ghayri ahli al-bayt alayha troisième ñu ne yonent bi alayhi salaam li mu bëggoon a bind mooy dafa bëggoon a bind ne kiy nekk xalifa ginnaaw mooy Seydina Ali ibn Abi Talib mu ne loolu la Seydina Omar xam xam na ne yonent bi alayhi salaam loolu lay bëgg a bind lool moo tax mu faire le tout ba ne bu bu ko kenn jox lu mu bind ko waa <laughs> léegi nag bon kantaa daa feer feebar bi da ko noot lool da ko mbubboo kese waaye daa xamoon ne rek waaw Seydina Ali radiyallahu anhu la a bind ne mooy xalifa lool nag la bañoon mu nekk ngir lan lan ban objectif la ci am ngir euh, jël li euh, xilaafa gi jox ko ñeneen ñu dul waa ahlul bayti mooy mu nekk mu mujj daal ci loxoy ñeneen ñu dul waa ahlul bayt waa kër yonent bi alayhi salaam njabootam ñoom Seydina Ali Seydina Mawlana Ibn Abbas ak daal doomu al Abbas yeeg yooyu rawatina doomu Sayyidatu Fatima radiyallahu anha kon beneen a ngoom ñu wax mu ne quatrième boo xam ne ñoom wax nañ ko ñu ne inna Umar radiyallahu ta'ala anhu qad nasaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-hadayan haythu qalu haythu qaala ahajara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa anna rasul maa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ma'suumun anil junuuni wal hadayaani wa amsaaliha min al awaarid quatrième et dernière bi nga xam ne moom la ñuy jamee Seydina Omar ak surtout moom lañ ci gën a jublu waaw <laughs> radiyallahu anhu <laughs> eh, mooy ne moom dafa askanale yonent bi alei saatu salaam ne da doon da doon mooy ay waxam toll na foo xam ne moom feebar bi toll na ko foo xam ne ay waxam kontatu jaratu la bàyyi xel waaw ñu ne ñoom lool la lool la lool la Seydina Omar moom moom moo wax ahajara waaw moom moo wax da moo ne ahajara ak hajara surtout bi ne hajara rasulullah wala yahjur loolu Seydina Omar a ko wax waaw ta ñun ñépp gaa yi xam nañ ne ñun les chiites et les non chiites yépp xam nañ ne nag maa anna rasulallahi kenn yonent bi alayhi salaatu salaam nag maasuumun nag ku ñu ñoŋal la nag ku yàlla préserver la nag anil junuuni ci ak ndof waaw wal hadayaani ak koo xam ne ci mooy façon liñ naan délire waaw kay loolu mooy baat bi ci français mooy di wax loo xamante ne nii wax yi kontul ñu naan ah sa waay de dafay nekk di délire nii ñu ne mooy al hadayaan waaw wax yoo xam ne duñ ci bàyyi xel ndax dañ naan kii àndul ak sagoom bu àndoon ak sagoom mooy xam nga loolu day dal ñu bari ah ñoom nag comme que ku feebar léeg-léeg bu feebar bi taree loolu dalay dal mu ne moom ci moom Seydina Omar moo wax loolu moo moo askanale yonent bi alayhi salaam loolu wa am saaliha te xam nañ ne loolu dafa dafa jomb dañ ko buur yàlla daf ko préserver yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lépp loo xamante ne moo yu mel noonu ak ndof ak ay hadayaan yooyu yépp suñu boroom daf ko ko préserver léegi moom nag mu ñëw askane la ko loolu ko waaw léegi yii lañ wax ñoom siit yi waaw te nag gis nga yii nii yu mel nii moom lañuy fu ñu dem loolu lañuy njëkk dugal ci xelu juhaal yi waaw moo tax gis nga ñi nga xam ne recruter nañ leen ba ba ba kii leen bu ñuy commencer di la processus de de de de de de tal talbis bi mooy jaxase ñu lay def ba yàq sam xel après nag ne la nag ñun nag li ñoo nekk ci dëgg mooy duñ ñëw rek wax la yii di bi. xam nga waxoon naa la processus Sénégal dafa am processus mooy fu ñu dem fu nekk dañuy dëppook foofu moo tax seen doctrine bu rëy boobu ñu naan taqiya nëbbatu mën a laqatu mooy foo dem bu dee fi nga nekk fii nii fii moom Bamba la ñuy waate radiyallahu anhu mais sëñ bu mag bi lañuy ñuy waate waaw fu mooy seen waxtaan yëpp foo jaar ñu dugal ko ci mais lool processus la par ndànk-ndànk la bu ko defee gars yi xamul ñu naan cëy cëy waa ji moom de moom ak ak gëm sëñ bi bu bu demee foo xam ne settiwaawoon walla yeneen foo xam ne moom fii moom Maodo la ñuy waatee Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu kenn du ko dàq foo jaar day fexe mokkal tuuti ci ay ay ay ay mbindam mais ñun xo gi gaa yi nekkee ak kii mooy ñun euh, dañoo comme que comme que nag boo nee réew moo xam ne noonu la waaw boo bëggee siiw sax nekk usaas fokk ngay laal fu nekk waaw waaw fokk ngay laal fu nekk boo laalee kii laal kii laal kii bu ko defee ñépp bëggandoo ci yow waaw ñépp bëggandoo rawatina yàlla na bu nekku tànt bu dee tànt moom mooy kooku day mën a fédérer ñu bari waaw day man a fédérer waaw jël ci ñii jël ci ñii ñépp mën a fekkeendoo même suufu tànt léegi nag bu cuqee fii cuq fii cuq fii fu mu cuq rek waaye ñooñu tëb joxe waaw bu paree ci ñoom cuq keneen ñoo ñu tëb joxe ñu continuer loolu folklore lu tudd waaw yal na nag buur yàlla préserver ñu ci ñi nga xam ne danaan alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba ñi nga xam ne dañoo jàpp seen diine am mbóosóorakum po waaw wa gharratuhumul xayaatu dunya addina bu jege gii ak tóor-tóor yéeg moo xam addina yi ñuy joxe wala ya ñuy partis ya ñuy ñëw dóor ko ci taabal ji ndax kontaan lañ ci yow yooyu war leen waaye ki gën a garaaw al al al al al kii ki wa fillah mu daal di leen sànk alak leen ci buur yàlla ki nga xam ne mooy waraatekat bu mag bi nga xam ne mooy iblis al-la'in yàlla nañu buur yàlla nag musal ak képp koy wax ci diine wala mu musal la ci do kaa mel noonu waaw diine du folklore du mbóosóor waaw yow booy wax waxal te yàlla tax te nag manoo fee wax waxu kenn ku gën a lu gën a rëy alquran ak sunna te loolu bés boo ko ñi ñi nga xam ne ñooy jàngale tàmbalee nit ñi xam nga luy xew te loolu ñun ñépp gisandoo nañ ko mooy alquran mënatu leen a yëngal moom mooy du alquran ay dalal seen xol mais leneen a koy dalal leneen a koy dalal mais du nekk mukk alquran moo tax léegi alquran dootul am benn effet ci ñoom te lool kenn tegu leen ko lu dul ñi nga xam ne ñoo leen miinal loolu waaw bàyyi fi alquran bàyyi fi xadiis moo tax booy wax sax di dégg réaction yu jaxale yi ci ñoo xam ne vraiment xadiis yonent ma lay saa saa mooy li ñuy wax li ñuy wax di ko adressé ci xadiis yonent ma lay saa saa xaw ma tax conscient nañ ci de bu dee conscient nañ ci parce que rubbama yuttaxadu rajulu aaliman wa huwa min ajhalil juhala léeg-léeg ñu jàpp nit jàpp ne boroom xam-xam la fekk moom moo ginee réer ku réer mooy la ñu bi doon wax radiyallahu anhu ah ci masaali nan la ko waxeeti ah mu naan euh, bi muy wax ba naan wasituhu tashara fil buldaani ah wa huwa kal xirdi la dar rahmaani waaw mu ne da gis léeg-léeg gis koo xam ne wa rubba shaxsin qad ala inda al uyun voilà loolu doon la ko commencé wa rubba shaxsin qad ala inda al uyun ka annahu qutbu raha haythu yabin wasiituhu intashara fi al buldaani wa huwa kal qirdi lada rahmaani sëñ bu mag bi mu ne radiyallahu anhu euh, Cheikh Ahmadou Bamba alayhi ridwaanullah mu ne wa rubba shaxsin qad ala inda al-uyun bariwaana nit koo xam ne ci bëtu nit ñi mais ku kawe la dañ naan sawaay mooy rek lam tu waxoon fulaanun aalimun qad ala rijaala tom gaa yi naan mooy kay ut xam-xam ngir lool ñu naan tey niw aalimun boroom xam-xam la kii dañ ko xam borom ay lam la gaa yi nga gégg ñuy jënd ay ay ay ay superlatif ak te dara Uwaylim sax doomu ko waaye wa rubba shaxsin qad ala 'inda al-'uyun mu kawe ci bët yi ñu teg ko di ko regarder fu sori jàpp ne kii yée kii moom bu alxuraan bi boo xam-xam réeroon sax moo koy bindal waaw téere yépp bu ñu faroon moo koy bindal wa rubba shaxsin qad ala inda al uyun jàpp ne alors que du dara waaw wasiituhu ka annahu qutbu raha haythu yabin fu mu feeñ nag nga foog ne moom mooy ki nga xam ne moom la au moom mooy ki nga xam ne autour de moom la mbir yi tourné mooy ki nga xam ne vraiment mooy mooy mooy centre bi waaw fu mu feeñ ñu foog ne mooy ñépp ci moom la ñuy jublu wasiituhun tajara fil buldaan gis nga soo nura son nura mais ora fo foos ora la moom waaw ak tamit mooy ak déggam mooy gaa foo mais foo dem daanaka buñ ko déggee buñ ko tuddee gaa yi ne kooku moom du moroomu gaa moom noo kooku xam-xam bi mu yor wala kooku cellite gi mu yor wasiituhun tashara gis nga day day siiw ci gox waaye kaay ma wax la man sëñ Touba nag li xew dëgg dëgg waa nit loolu ci nit ñi la moo tax gisuñu nit ñi loolu c'est faux waaw faux il il voit faux moo tax wahuwa alors que waa dëgg dëgg kal xir la dar rahmaan mu mel ni goro fa buur yàlla bi fees dell ak wér ma de xam nga kàddu yi bu doon maa gaa yi ne waaye saay bi kii kii kii war nañ ko seetaat eh, masaalik de moo mu ngi bu dee yor ko wala demal jëndi ko nga xool <laughs> demal nga jëndi ko nga xool ci masaalikul jinaan diñ fa fekk luy ma la wax c'est ça le problème waaw mooy ñoom fu ñu dem fu ñu dem nag comme que ñun ràññeewuñ ñooñu te lii sëñ bi wax nii radiyallahu anhu lii moo fees dell ci suñu biir mooy ñaata nit lañ teg ci kaw alors que teguñ leen seen place ndax yonent bi alei satu salaam la mu waxoon anzilu naasa la sayyidatu Aisha doon wax tam nekk ci introduction sax imam Muslim yonent bi ñun de dañ ñoo digal ñuy wàcc nit ñi seen wàcc waay ku leen koy digal ku dul yonent bi alayhi salaam mooy ñun wàccewuñ leen seen wàccuwaay ñoom seen waaye moo doon lan moo doon waruñu woon leen a teg yenn estime yu kawe yi ah ak fañ leen di teg non parce que moo tax mu war ñu bari yow léegi comme que ñun noonu lañ nekk ràññeewul chiite bi bu ñëwee fu nekk la fay la la fa dim siiw moom lay wax mokkal ci quelque mbir waaw ah, bu ñëwee di ko ubbi gaa yi naan cëy sëñ bi cëy wow sëñ bi cëy waaj yi non waaj yi nag moom bokkul ak kii léegi mais après par ndànk-ndànk nag lay commencer nga gis muy dugal ay affaire am par ndànk-ndànk di ah day dem ba anesthésie anesthésier gaa yi mooy dootuñ yëgati dara waaw ñu ñëw xattaa sëriñ ba nga xam ne kat moom lañ doon utiliser ay ay ay xasidaam lu contraire fuuf ak lam bind ci xasida yi moom la leen di wax mu mel ni mbooloo mi kenn jàngu kenn même bu amee sax ku xam mbir yi day mel ni xamatu ko bu dee moom yàlla gindiwu ko te tamit joxu ko fit mu taxaw ne lii nii kii di wax du dëgg sëñ bi muy mbubboo wala sëriñ diw mi muy mbubboo waxul dëgg lii nii muy wax nii sëriñ bi muy wax ñii muy dalaka wax lii sëriñ bii de bind na lii di leen tagg moom mu ñëw di saaga ñooñu ñun ñu bëgg dan lañ ko mën a toppee mais fekk anesthésie nu ñu bari gars yi après kooku moom di wax la ñuy tag c'est un c'est un ibadu dans la dans la dans la confrérie fu ne dugg nañ fa yàq nañ ko alors que mooy ki wax dëgg mooy noonu la buñ ñëwee fuñ naan ñoom nag côté boobu ñooñ lañ gën a yàpp ñooñ lañ yàpp parce que xalaatuñu mooy côté confrérie yi comme que en général ñiy woote wu ay suuf yi naan ay suuf yi lañ ñooy ñi dul jàng waaw fa ñi dul jàng ëppee loolu moom c'est une réalité c'est une triste réalité waaw ñoom dañuy doyloo ci suñu maama fi ne woon suñu baay fi ne woon suñu sëriñ di diw mooy kii loolu la ñuy doyloo duñu jàng duñu def dara waaw lu ci ëpp duñ jàng. seenu njàng la ci gina kawe mooy bu ñu xasee mokkal quelque bayt ci yooyu rek jàpp nañ ne ñoom fii mu ne boo koo dégg ñu ne la dafa jàng ba deexal téere yi ci ñoom seet ko bu baax jege ko jege ko rek boo koy jege xam ne kii gaa yi peut-être yow ñoom li ñu tudde téere yi ak yow téere yi nga yi nga xam bokkul mu leer na ne haaway ah si il faut définir les kii quoi terminologie yee bokkul mais yow du téere xam-xam yi ngay yi xalaat ak téere diine yi ñuy wax non non ñoom ay poème lañ jël yoo xam ne ci téere diine ji lañ bokk mais lañ ci mokkal lu ndaw du sax la boroom bind ci wàllu fiqh ak yooyu sax du lool lañ ci man déedéet waaw te nag diine bu dee téere yoo xam ne day taggaate kese nga mokkal ma defu la mufti ah. ah non bu dee loolu rek nga man loolu defu la mufti kooku manoo ubbee ci diine dara bu dee loolu kese nga xam yow kooku la bind ci wàllu pratique religieuse sax doo ko xool ñu doyadi lool mooy yooyu yépp xam nga ñun ay problème la yoo xam ne ñun ñi ñoo gën tey tay ne loolu lañ nekk ñu ëpp ci ñun lii nii lañ nekk moo tax nag gis nga ñuy woote ay suufi yooyu ñoom la siiti gën a parce que dañ naan ñii ñëw ak ñun ak ñoom ñoo bokk xaaral ñoom fi mooy terrain bi ne man nañ faa dugg mbaal leen lu yomb waaw parce que lépp dama ko dama koy dóor ci baatim bi rek waaw comme que lu xew ñu ne baatin la ñu dóor ko ci baatin yi rek wax leen leen neex ba anesthésier leen ba dootuñ yëg dara mel ni dañ leen a piquer seen yaram yu dee dootuñ yëgati ñu commencé nag di leen xëcc bu ñuy xëcc seen tànk yi di leen dugal ci seen ci seen kuréel yi duñu ko sax yëg dañuy jekk rek gis seen bopp ci yeewu ci seen biir di fattasu nit yëpp waaw di saaga ñu baax ñi comme ñépp comme comme fañ nekk nañ koy defe xam nga mooy am na am na ñoo xam ne sax duñ leen jéem a aborder waaw mooy kuréel yi nga xam xam nañ ne ñii moom xam-xamaleen ñor doo leen gis mukk ñu leen di jéem a aborder wala c'est nga gis leen ñuy jéem a aborder kuréel yooyu mais kuréel yi nga xam ne ñooy taxaw naan ay ñun ñoo nekk ci kii ba te te te te te doyloowuñu xam-xam soxlawuñ ci dara ndax jàpp nañ ne dañ koo am ba pare duñu gëstu duñ def dara cérémonie yépp du cérémonie yoo xam ne sax ku yeewu rek doo fa dem ci yooyu lañ mooy ñooñu noonu la gaa yi gën a dàqa mbaal ci lañu mbaal mais xoolal rek Sénégal <laughs> ñañu fa mbaal ñépp waaye ma ne la fii ba cent ans ñëwal indil ma ñu mbaal koo xam ne c'est rare ñu mbaal ko dul ñoom ku ku ku xam-xam dëgg-dëgg yitteel <laughs> du dañ la dul sax parce que xam nañ ne danga leen di démonter waaye kanta boo xamul dara waaw noonu la mooy ndànk processus la processus waaw da ngay jekk rek gis ne yow ndeke yow léegi ab saagakat nga nitu yàlla yi sax ngay commencer sax di leen saaga waaw te nitu yàlla mu ngi tàmbalee ci saxaaba yi radiyallahu léegi nag nga dugg nag ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax suñu boroom wax ko ci xadiitul qudsi man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb xadiis bi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ku ma noonool benn wali yu déclaré naa la guerre nga dugg foofu waaw léegi nag yow nga déclaré buur yàlla déclaré na guerre yow léegi nag seetal issue bi nan lay demee ma bàyyi la nga xool muy kon yii nii lañ wax di ko jame nañ wax rek Seydina Omar moom lañ ci gën a jublu waaw radiyallahu taala anhu waaw moo tax introduction bi ñu defoon jataay bii weesu ci saxaaba yi bi ñuy jeexal mu am solo ab laytaay ab laytaay la woon mbëmbëstël la woon ngir lii ñuy dugg xoolal léegi cheikh bi mu ne a Muhammad Taqi al Usmani al Hindi borom takmilatu fathil mulhim bi sharxi saxiixi imaamu muslim ibn al hajjaaj rahmatullahi alayhima mu ne fa amma léegi muy ñëw di répondre nag ci affaire yi mooy ñun yenn répondre nañ kon boo boo résumé li wax dañ ne premièrement mooy euh, ñii dañoo bañ ñoom liñ leen duggee Seydina Omar radiyallahu anhu ak ñi ànd ak moom dañoo bañ bi leen yonent bi alayhi salaam digalee deuxièmement dañoo xañ xeetu yonent bi alayhi salaam àqam ndax kayit googu mu bëggoon a bind kat ci la doon mooy préserver liy protection xeet wi ci gréer ak sànkuteeg ci la ne léegi nag bañ ko bindul woon nag loolu moo indi wute yi xew yépp ci la juddoo troisième mooy ne daa xamoon ne mbir mi Seydina Ali radiyallahu anhu la bëggoon a bind ne mooy nekk xalifa loolu la bëggoon a bind ñoom dañu ne nit mi loolu la bëggoon mooy bind ne euh, Seydina Ali mooy mooy nekk xalifa dinañ ñëw tamit ci côté yonent bi alei salaam bu ñu naan ndax def na testament wala déet est-ce que wasiya na xam nga gis nañ ne usikum bi talaat gis nañu mais mooy est-ce que am na yeneen yoo xam ne dénkaane na ko moom alayhi salaam dinañ ñëw bu ñu àggee foofu parce que bu ñu ngi cinquième jour bu ñu yàkkamti waaw ñu ngi cinq cinq jours boobu avant faatu yonent bi alayhi salaam yawmul xamiis dinañ ñëw ci yooyu yépp ak tamit jaar fi nga xam ne ñoom yooyu lañu wax benn par benn wan la nar yi nga xam ne ñoom lañ ci def ak wax yi ñuy wax yi nga xam ne teguwul fenn insha allahu taala kon beneen ñu ne dañoo moom ñoom dañoo xañ ñi nga xamante ne nii kon ñoom dañ ne euh, loolu la bëggoon a bind que ne Seydina Ali mooy xalifa ñeenteel te mooy bu mujj bi na Seydina Omar radiyallahu anhu moo askanale yonent bi alayhi salaam ne moom ay waxam kontul ci jamono ji mooy bi mu feebaree moom feebaram gi tax na daal àgg na foo xam ne mooy ay waxam jar da bàyyi xel léegi ñeenteel lañu léegi ah cheikh bi mu ne Muhammad Taqi al-Usmani al-Hindi rahmatullah alayhi mu ne fa amma at-ta'nu al-awwal wasaani mu ne kanta euh, seen dugg bu njëkk bi mooy seen jam bi njëkk jam ak bu mu ak deuxième bi mooy lan première bi mooy que ne Seydina Omar radiyallahu dafa dañoo ak ñi ànd moom dañoo mooy ndigalu yeneen mi alayhi salaam te tamit deuxième mooy dañoo xañ umma bi li nga xam ne mooy àqam ba moo tax wuute yi am yépp daal di xew mu ne ñaar yooyu fa nujibu anhuma ijmalan wa ilzaman thumma tafsilan wa tahqiqa mu ne dañ ci tontoo suñu méthode tontu lii la dañ ciy tontu ijmalan wa ilzaman mooy dañ ciy tontu d'une manière manière générale waaye ilzaman mooy indil leen dalil boo xam ne ñoom mooy ñoom ci yi nga xamante ne nii ak wala ñañu ña ñañu jàpp ci saxaaba yi wala kañu teg fa kaw a kaw na Ali mi wax radiyallahu anhu loo xam ne day wane ne moom it même chose def na ko li ngeen di euh, tuumaal Seydina Omar bi ah kon di Seydina Ali def na ko est ce ngeen lool ci xàqam mooy ilzam mooy lool mooy dalil boo xam ne cas face bi moom ngay jëlum argument wam loo xam ne moom moom nga retourner ko contre moom ne ko nag affaire bi yow da nga cee d'accordoon kii lii nii kii la léegi moom lii la léegi nag jëlal ay delloo naa la lool boo ci tontoo rek loo ci tontu rek utal ñu mooy suñu mel tontu ñuy tontu ci liñ ñu liñ ñu tegal ñu ne <laughs> léegi <laughs> mu ne summa ginnaaw gi tafsilan ñu daal di koy détaillé wa tahqiqan dugg nag ci wàllu tahqiq ko ak ay adilla waxoon naa la doo ñëw rek ne gaa yi waxuñ dëgg toog déedéet waxuñ dëgg toog mooy lan da ngay indi luy wanne seen wax ji wute naag li am loo xam ne teg ko ci lu leer nañ waaw loolu la ñuy tontoo tontu xam-xam mais doo toog rek di sànni loxo naan kii waxu fi dara li mu wax du dëgg ah, léegi yow waxul dëgg léegi yow waxal loolu doy loo fi dindi da fee war a saxal lenn yow saxaloo dara di sin bi demal toog lañ lay wax mu ne fa amal jawaabul ijmaal yi quant à réponse bi nga xam ne bu général la boo xam ne bu général bu ñuy indi mooy fii mooy fa innahu law kaana imtinaa'u saxaabati radiyallahu anhum an al-ityaani bil lawhi wad dawaa'i fi mithli dhaalika al-haal ma'siya wal iyaadu billah loolu la ko bindee fa innahu lam yanfarid bihi Umar radiyallahu anhu bal shaarakahu fiihi jamiicu ahlil bayti alladiina kaanu xaadiriina fi daalika alwaqti wal maqaam wala siyamaa sayyidinaa Ali ibn Abi Taalib fa innahu fa'ala fi tilka alxaali ayna maa fa'alahu sayyidinaa Umar radiyallaahu anhu wa ardaa mu ne li ñuy njëkk a wax mooy bu dee ne lii ñu ne tere mooy ñàkk indi gi ñàkk indi àlluwa gi daagam leen laajoon bu dee ne loolu. dañ koo jàppee mooy mooy mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam wala iyaazu billaah ñu ngi daw di làqu ci ginnaaw buur yàlla gin di rien que nag di répété moo bi sax ñu ngi daw di làqu ci ginnaaw buur yàlla mu musal ñu ci lu rëy nii fa innahu mu ne lool lam yan farid bi Umar ñoom Seydina Umar la ñuy wax de toute façon moom lañ ci jublu mu ne mais moom daal di wu ciy wéete li am ba des kon mooy daal dina ko ci fekk si ñépp ñu fa newoon même beneen partie bi moo xam nga lii laa la wax ne finalement ñoom ñépp sax ñoom ñépp ko ndiwul parce que amul kenn ko génn même bu dee euh, ñeneen man bu dee damaa taxaw ñu nekk kuréel beneen kuréel bi ñu wute loo xam ne kilifa gi daf ñoo digal nañu indi leen ma dara ñii ne bu ñu ko indi ñii ne nañ ko indi man ñun ñu jàpp ne dañ ko indi est-ce que ñële ne bu ñu ko indi rek seen avis dina tax mais dañuy génn kenn ci ñun wala ñooy génn dem indi ko est-ce que gis nga kenn moo tax ma ne la ñoom ñëpp kenn da cee mujj génn kenn fi ñu waxe noonu ñu kii ñu ñëw wax naan nañ ko laaj ak yooyu saa saa moo leen ne sax bàyyi leen ko moo leen ne daawu nii bàyyi leen ma boobu waaw bàyyi leen ma tàng ngaa ñu ci kenn mu ne kon bu doon lool la mooy même ñu ne woon nañ ko indi ñoom itam doxewuñ ndigal li waaw mooy. ndigal li ni mu ware woon ñëpp kenn taxaw ne duñu ko fi def ñun pare mu ngi mel ni yow julli jot yenn ñee julli wuñ day tax ñun duñu julli bañu julli par force dañuy julli waaw léegi est-ce que gaa yooyu buñ julliwul par que nee nañ boo am na benn mbooloo bu ne buñ julli quoi est-ce que loolu da leen dédommagé loolu day wane ne kon ñoom dañ cee ànd finalement ñàkk julli dañ cee ànd c'est pareil mooy kenn ci ñoom bu doon ne loolu la moom loolu ñuy tuumaal Seydina Omar kon ñeneen ñëpp radiyallahu anhum ànd nañ ci parce que ñoom mu ju kenn jógu ci dem jëli ko mu ne ta lu mel nii nii kon fekk si na ko sax Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lu mel nii parce que faqad axraja al imaamu Ahmad mu ne parce que al Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal dafa solo ci musnad bi an Ali ibn Abi Talib mu jële ci seydna ali ibn abi taalib radiallahu taala anhu wa ardaa al imaamu ahmad mu ne eh, kii mu ne walla eh, mu ne amara an aliyin radiallahu anhu qaal amarani nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an aatiyahu mu ne yenent bi alayhi salaam daf maa diggal an aatiyahu bi tabaq ma ëndil ko benn mooy bindukaay ab genre àlluwa yaktubu fiihi maa laa tadillu ummatahu min ba'd mu ne man de yonent ma lay saar saar man Seydina Ali dafa maa digal ne ma indil ma ma bind loo xam ne xeetam yi du sànku sama gannaaw nee na Seydina Ali radiyallahu anhu ne fa xashiitu an tafuutani nafsu bon ma bañ nag bu ma demee di ko indi entre temps yonent bi aleyhi salaatu salaam yii fe euh, parce que benn phase la ci phase u feebaram yi ma ragal ne bu ma demee est-ce que bu ma demee bala muy ñëwaat du ma fekk mu faatu ci diggante bi ma ragal loolu man Seydina Ali quoi après nag ah bi ma rag bi ma ragalee loolu nag ma ne ko ma ne ko euh, fa qultu inni ahfaz wa a'ni ma ne ko yonent bi salaam man man man kii dinaa mokkal te dinaa jàpp mooy waxal li nga bëgg a bind wax ma ko kon nee na mu ne ma uusi bis salaati wa zakaati wa maa malakat aymaanukum yonent bi salaam ne uusi bis salaati maa ngi lii laay doon bëgg a bind mooy lii laay dénkaane kon uus yi mooy loo xam ne buñ ci jàppee duñu sànku xeetam du sànku maa ngi sa maa ngi maa ngi maa ngi eh, dénkaane bi solaati ci julli wa zakaati ak li nga xamante ne nii mooy zakaa mooy zakaa wamaa malakat aymaanukum ak li nga xam ne moom la seen loxo yi moom moom la yilif moom lañ waxoon chef d'entreprise beeg jigéen bi yor mbindaana ak góor gi nga xam ne daa yor njabootam ak xale ki yor famille wak yooyu yépp ñi ngay yilif mooy ngeen ragal yàlla ci ñoom eh, mu ne lii xadiis bii nii xadiis bi nii léegi wax ji mooy xadiis bi xadiis bi nag wérul waaw lu tax parce que alimaamu ahmad dane xaddatanaa bakru bnu isa arraasibi dane xaddatanaa bakru bnu isa arraasibi abu bay abu bishr albasari rahmatullah alayhi waaw léegi moom fiqa la waaw moom fiqa la comme li al imaamu annasaa'i wax rahmatullahi alayhi waaw léegi mu ne qaala mu ne haddathana Umar ibn al-Fadl nañu Umar ibn al Abu Hafs as Abu Hafs rahmatullahi alayhi al-Haddani ñenn ñi naan as-Sulami rahmatullahi alayhi al-Basri moom mi thiqa la waaw <laughs> waaw rahmatullahi alayhi an Nu'aym mu jëla ci Nu'aym ibn Yazid Nu'aym Yazid mii mooy majhul moom Nu'aym ibn Yazid moom moo ko jële nee na ci ki nga xam ne an Ali ibn Abi Taalib moo ko jële ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mooy am majhul la moo tax xadiis bi wérul waaye eh, kii la ne mooy Cheikh euh, Muhammad Taqi al-Usmani moom dafa jàpp ne xadiis bi même bu wérul mooy ne siit yi dañuy dañuy ñoom dañuy sukkandikoo yu mel nii kay ñooy sukkandikoo yu mel nii dañuy fekk mooy moo tax moo tax xam naa ne xadiis bi wéeru waaw mais comme que nag dañ nekk ñoom di sukkandikoo yi ñoom dañuy sukkandikoo yu gën a yées yi hein mooloo tax nag ma ne leen ay wa kon yéen ay wa waaw kon ñi nga xam ne euh, mooy ñu def taxqiq bi loolu la ñu mooy xadiis dafa leer que ne majhul a ci nekk te majhul moom mooy koo xam ne xamuñu ko mooy mbir mi daal di wul wér waaw waaye moom la comme que ñoom dañuy ñoom ñoom ñoom dañuy euh, sukkandikoo ñoo xam ne ay juhalaa yu bari kon nag benn majhul kese ne fi ñoom bu leen arrangé woon utiliser ko te dañ ko utiliser te ñun xam nañ ci xaaji xaalis ne majhul ak kum man di doon kenn du ko utiliser mais comme que ñoom dañ ko utiliser ñu delloo leen leneen ay wa mu comme que grawul aca fab leen mu ngi noonu waaw gaa yi euh, sukkandikoo ci matruuku ne yëg yooyu ndax ndax lañuy nettali ci lu dul dëgg da leen di intéressé kay kon kay aywa na jël <laughs> waaw mu ne euh, léegi nag comme que noonu la demee mooy dañ leen koy delloo ñoom dañ leen koo jox moo tax lii nag day mu ne riwaaye bii day day dog dépp loo xamante ne nii mooy li ñuy dugge ñoom siit yi mooy la ñuy mooy mooy mooy ca ca ca racine ba la koy la koy yëkkatee wa wa inna hadhihi riwaya taqta'u jami'a mata'im ash-shi'ati min sha'fatiha fa innaha sarihatun fi fi annahu lam yakun fi dhalika al-waqt ayyuma farqin bayna mawqifi sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu ne lii day wone ne kon ñoom mooy même mooy est-ce que da ñoom nee nañu ba mu nee noo yonent bi alayhi salaatu salaam damay ragal bu ma demee ma ne moom moo ne day ragal bu demee mu génn àddina gannaaw kon ana liñ ko ne demal indil ma ko indil ko indiwu ko waaw mu ne lii kay est-ce que du pareil mooy ci ci ñoo bokk luñ doxale ah waaw waaw te ku nekk la Seydina Omar ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ghalaba alayhi alwaja Seydina Ali dane fa xasiitu moom dane yonent ba Seydina Omar xam dane yonent ba alayhi salaam mbir mi daa tar ci moom mu ne Seydina Ali moom li mu wax dane fa xasiitu an tafuutu nii naf sax moom it même chose la rek mooy damay ragal bu ma demee mu faatu sama ginnaaw mooy affaire bi metti na ci moom ba dem fi di ñëwaat sax boo mooy loolu wóoru waaw waaw loolu mu ne loolu benn tontu la léegi nag euh, mooy euh, ñun côté bii nii dañ naan la ñun mooy ñun tontool yi ñun duñu tontool yi mooy te nañ ko sax parce que euh, nañ leen demee ci loo xam ne dama naan affaire dañu naan non non mi nañ leen may loo xam ne lu dëgër la lii majhul la buñ ci compter waaw même bu dee ñoom dañuy sukkandikoo yu mel noonu non ñun buñ ci compter waaw na mooy yéen waxoon rek ne yonent bi salaam ci jotaay bii weesu nee na saxaaba yi radiyallahu anhum diw mii feebar bu génnee àddina na ngeen ma ko wax ah mu génn àddina ci guddi gi yeewuñu ko waxuñu ko mu dem daal di koy lan ñu dem suul ko ca suba ga mu laaj mu laaj ñu ne ko mais yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa guddi woon dafa moom mi muy gaañu dafa guddi lool ñu ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu salaam kii kat bi muy gaañu dafa guddi lool moo taxoon ñu bañoon nag di la yee moo tax ñu denc ko est ce que loolu mooy la tudd pourtant ci biti nii mooy def nañ lu contraire li ñu def mais est ce que leen a wax dara waxu leen dara fii itam dañ naan la Seydina Omar ak ñaandoor ak moom li mu wax bu doon mooy la yonent bi saa saa dina taxaw nit ñi mooy ndigalam loo xam ne farata la mu bind ko te du ko bind ah mooy ñoom analee di ko yonent bi saa saa jottalil di ko suñu borom wax ah Seydina Omar ay tax du ko def te Seydina Omar ba ba mu newee makka ak ñu ko gën a féroce ak moom ñépp man koo tere xaraf benn xaraf bu ko buur yàlla jottali mu jottali ñoom terewuñu ko ko fil jaahiliyati fii jaahiliyatihim wa fii kufrihim wa shirkihim léegi bi mu nekkee jullit la koy tere moom ci loo xam ne farata la mu daal di koy joxe moo tax loolu waxu baatil la benn ngo léegi nañ topp lu cheikh bi wax ah, mu ne mu ne wa bittaali mooy dafa dafa après mu ne kon loolu dañ ciy gise ne wasiya gi yonent mi salaam doon def lu kon mbir mi nekk doon affaire xilaafa waaye ci innama kaana ta'kiida ahkaami salaa wa zakaa wal abid wal imaam wa amsaaliha kon kay dénkaane li mooy ci moom dafay bu xadiis Seydina Ali bi lay wax wal xadiisu da'if waaw këne lool day wane ne kon lii mooy la mu bëggoon a bindu affaire xilaafa lool gisoon nañ ko këne boroom xam-xam yi wuti nañ ci lam waroon a bind lam bëggoon a bind lan la ñii ne lii nii ne nii mais mooy ne xamuñu ko à vrai mais nag lu nekk lool ay façon euh, euh, ihtimaalaat la léegi mu ne wa amal jawaabu tahqiiqi mu ne kanta laaj tontu bi nga xam nag dafa laaj xóotal nag dugg nag ci argumenter affaire yi mooy dugg nag ci leeral yenn sew-sew yoo xam ne ñoom ñi koy jàmm sax jàpp nañ ne ñoom fii mu ne mooy li ñu li ñu waxoon rek bii weesu ñoom asaa'u min haythu yahsabuna annahum yuhsinuna sunaa ñaawe nañ fa nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom ñu ngi fay rafetal mu ne wa ammal jawaabu tafsiili an at-ta'n al-awwal fa inna Umara radiyallahu anhu wa man waafaqahu lam yuxaalifu amra rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma'siyatan minhum aw inaadan wa haashaahum an dhaalika wa innamaa qasaduu an laa yalhaqa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam taa'ibun fi haadhihi al-haalati ash-shadiidati min al-marad wa qad sarraha ibnu abbaasin fi awwaliha radiyallahu anhuma fi haadha al-hadiith anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ishtadda waj'uhu dhaalika al-yawm wa innama ijtama'a ashaabuhu wa ahlu baytihi li'iyaadatihi wa tamriidihi wa kam yaqa'u mithla dhaalika li rajulin mariidin yashtaddu maradahu fayajtami'u hawla ahli baytihi wa yuriidu an yaf'ala shay'an fayamna'uhu ahlu baytihi min dhalika maxaafata ishtidaadi maradi falaa yafhamu falaa yufhamu ahadun falaa yafhamu ahadun annahum yu'aaniduunahu aw ya'suunahu wa innamaa yustahsanu minhum mithla haadha fii mithla dhalika al-waqt li'annahu yadullu alaa inaayatihim bi ahwaali al-mariid wa ishfaaqihim alayhim wa ijtihaadihim fii siyaanatihi an al-wuquufi fil mataa'i waaw mu ne kantaa nag mooy tontu bi ma la waxoon mooy ci jam-jam bu siit yi wax mooy que ne Seydina Omar radiyallahu anhu ak ña àndoon ak moom wuute wuñu ndigalu yonent bi alei saatu salaam parce que ñoo bañ ay ñun dañ koy moy moo tax defuñu non waxaasahum sori nañ loolu maadallah loolu di leen dal wa innama qasaru liñ bëggoon mooy lan lan lañ ci jubloon allah yalxaq an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu bañ a dal yonent bi alei saatu salaam coono bu ëpp waaw fii fa fii hadi al xaalati shadidati min al ci jamono ju tar gi nga xam feebar ji daf ci accentué wu waaw mu ne te Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma leeral na ci début xadiis bi mooy mu doon commencé la wax yawmul xamiis wa maa yawmul xamiis istadda bi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam waja'u du loolu la commencé ay way yawmul xamiis bésub alxames bésub na ci yonent ma lay sarsam feebaram bi mooy loolu tàmbale ne loolu nag loolu mu ne te loolu saxaabaam yi wa innama ijtama ashaabu ak waa kër bu ahlu bayti yi wa li iyaadati yi ngir seet si ko moo taxoon ñu ñëwoon fa wa tamridihi waaye ngir lépp loo xam ne ci lu koy faj buñ ko luñ ci mën a def ñu def ko ñu ne waaye loo mu ne loolu ñaata lay dal nit ku feebar mooy yoo xam ne mooy nit ñi bu ñu fi bari ak yooyu day gin a yokku feebar bi des fois waaw te léeg-léeg moo loolooy tax te tamit ak ñeewante gi ñuy am ci moom day tax léeg-léeg sax bu bëgg a def yenn yi ñu daal di koy ne ah bàyyi bàyyi bàyyil rek bàyyil loolu jaru ko après dinañ la ko defal wala yu mel noonu wala sax bu bëgg yoo xam ne moom da koy bëgg ñi ñi defal ko ko mais nit ñi ragal ne ñu demee wala di ko loo xam ne moom danaan indi ma def ko ñu ne ñu ne ko bàyyil après rek ngir bañ koo yokk coono waaw maxaafata ishtidaadi maradi fala yafhamu ahadun annahu kenn xa jàppewu te wu ci xamu ci ñoom dañ dañ koo mooy ah ngir mooy noonu waaye loolu sax ñu jëf mooy Seydina Omar loolu fa innama yustahsan minhum loolu sax lu ñuy rafetlu lañ ci ñoom misla hada fii misli misla hada fii misli daalika al waqt jamono yu mel nii waaw di sóoraale ahwaalul marda ki feebar rawatina ki nga xam ne nag mooy sangu ñëpp muy yonent bi alayhi salaatu salaam waaw li annahu yadullu loolu lay tegtale ala inaayatihim ci seen am am toppatoo bi ahwaalil maridi ci état wu kii nga xam ne muy alayhi salaatu salaam mu feebar mii wa ishfaaqihim alayhim ak ñeewante buñ am ci moom wajtihaadihim ak tamit loo xam ne seen dayog seen yulli seen dayog coono fii siyaanatihi ngir préserver ko anil wuqufi fil mata'i wuqu'i fil euh, anil wuqu'i fil mata'i di dal di tab di di dal ci loo xamante ne mooy ci ay coono yoo xam ne day gën a yokku feebaram bi coono mu ne fa thumma inna umara innama fa'ala dhalika li annahu lam yaz'um anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam la yamut hatta yufniya al munafiqin wa yadharu kalimatu wa yudhiru kalimata alislaami ala faris wa ruum fa kaana yaqdiru annahu sallallahu alayhi wa sallam law imtana'a an alkitaaba fi mithli hadhihi shidda la amkana lahu dhalika fi waqtin akhar yaxaf fiihi yaxfa fiihi marad waaw aw yabra'u fiihi tamaman falam yakun fi za'mihi shay'un yafuutu al-umma law lam yaktub dhalika al kitab fi misle dhalika tilka shidda mu ne te Seydina Omar radiyallahu anhu li mu doon def mooy mooy mooy li mooy lii mooy li ñu gisoon bii weesu ah ne dafa def lii parce que moom dafa jàppoon ne li tax mu ne buñ ko ah jarul ñu koy jox yonent bi saa saa bi yéen tamit qad ghalaba ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mais yéen xanaa gisuñu yonent bi saa saa ni mu sonni nii. ñu koy yokkal coono di ko andi mu nekk fi di di di di di gàlloo ay mbind ak ay kii di bind ak yooyu mais yéen mu ne parce que Seydina Omar dafa jàppoon ne yonent bi alayhi salaam du faatu ci feebar bi ah parce que dafa jàppoon ne moom du faatu alayhi salaam lu dul day jeexal naafiqi l'islam féete kaw waa Perse ak waa Ruum te waa Perse ak waa Ruum a ngi foon